السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki kaay baax ak seen dëkkandoog seen wóolëre ak ñu leen wuy si ci guddi gu tedd gii ñu tudde ko ngën di mbindéef ñu ngi leen di nuyu maak ñi ma àndal di jaarale nag nuyoo bi ci ilimaan ji ilimaani raatib bi comme mbiri lislaam la mu jàllaleel nu ko ci président bu góor bi ak présidente bi ak ñu ngi seqal guddi gi tant bi rafet na lool kaar ñu nuyu it xaaja haja ndawal ñaan ñaan googoo ngee roogaat ba léegi ku leeral barab boo xam ne dañ ko waajal rasulullahi yàlla leeral say biir daayima ma ne nag comme dafa mel ni buñ fi jógee tay fuura waroon a jàng samedi ba bu safiya bu sell baa ko moomoon seeda leen ko kaay baax nag laa diir nañu sax ci tur bi ni ko sëriñ bi waxe su fekkoon dañ ne baaxal te ñëw sax mu jafeñ baaxal te ñëw defe naa tur bi du noonu de baaxal ba noppi door a ñëw bon sart bi day dëgër dañ ne rek kaay ak loo indiwaale baax du noonu kooku foor na de kaay ak noo mën a mel baax kaay ak loo indiwaale baax waaye waxuñu ne baaxal foofu ba noppi kat door a kaay kon soo baaxulee doo kaay dafa dal di diis sëñ wax na fi wax ba am solo ay xarit a ngi yoo xam ne fa muy mujj day ñaaw dañuy jéppinte di rëbbante alxuraan a ko nettali tooñ na fi sax boppam tooñ fi sëriñ si mais duma wax aaya bi dama koy maf ñànd rekk dem waaye imin bu ñu wax suxruf soixante septième aaya soixante huit soixante neuf soixante dix ba soixante onze douze treize ca la yem soixante huit ba soixante treize ca la yàlla jaabante ci xarit yi am njëriñ ba mu ta toppatoo ba ëllëg ak yi jéem ak yoo xam ne da nga a jéem a ñoom teel balaa looloo am ñaari gaa yi dañu xaritante di ñaari saay-saay maanaam ñaar ñu dul jaamu yàlla maanaam ñaari yéefar ñaar ñi xaritante di ñaari jullit yàlla dogal jullit benn ba dee bàyyi xaritam bi doon jullit di dund mu dem ñu teral ko teraanga ju réy ci àjjana xéwal gu yaa mu ne yàlla waa ji ma àndaloon daal mu daan ma gungi ci yii yi ci yëpp mu daan ma ci xiir yàlla boo teggi tànkam ci fi ma jaar ba mu fekk na fi nu bokk teraanga ju yaaj ji waaw waaye yàlla waajooju yàlla boo ko gëlëmloo yàlla yàlla boo ko xaddiloo yàlla yàlla boo ko juumloo ba mu fekk ma fii ba nu bokk su añ sunu añ bi ñu bokkoon liggéey waajalee ñaari gaa yële jenn waaja de ñuy bugg ci safara soo xam ne dóor ko fa dóor yoo xam ne mbugal mu dul dog mu naan waa ji mu xiiroon ci lii yàlla na ko yàlla xiir mu continuer rek ba fekk na fii nu bokk nu fudd sunu ndiggal ñun ñaari ñett yàlla bu mu tuuf mukk yàlla bu mu jub yàlla bu mu jar yoonu jub dadak laa mu ngee kii mu ngee mu ngee yéene kële mbokkam male teraanga ji mu nekk mu bañ koo waat ndax ñoo ko bokkoon sonn bét mu te tànkam ba agsi mu ngi ñaan rek yàlla sàmm kooku mu teg fa tànkam ba teer si li tax l'islam fort li tax l'islam yaatu li tax l'islam sakkan li tax l'islam am bénéfice mooy na wóor ne boo ko see du jullit lu jullit mën a def nga yëg ko nga bañ koo yëg mu xam la mu bañ laa xam fekk ngay nelaw fekk ngay def leneen lu dëppoowul ak lu yoon santaane it mandat booba am nga ci fu jullit defee dara daal fu jullit ne am na ci loolu tax l'islam yaatu seetal ni jullit yi baree ñi nga xamul ëpp ñi nga xam ki nga xam nag ak ki nga xamul ki la ko yéene ki la ko yéenewul tànk jullit nga lu mu def ci nga yàllaa bëgg mu sakkan ba gis nga ni mu liggéeyee fatiha chiqa bi chiqatul jami la daf ko dafa ko chiqatul mufrad ci ngay dégg ne lu jullit def jullit am na ci tant bi jullit ya ca Conakry ya ca Bamako ya ca Xaay ya ca Tambacounda ya ca Makkatal Mukarama ya ca Amérique kuy jullit daal am nga ci tant bi tey mandat booy fekk si soo ko tisee soo wul tisewul soo enoo bant soo ko enowul soo seetaan see soo nga gis fatiha borom bee ko tëral nga gis ni mu def ko chiqatul jamaa dafa wax ne ca bopp ba rahmaani rahim maliki ne ko ijjaaka indi nuuni jamo nuun googu nuuni jamo la indi wul liiful mutakallimi waxda neeti ijjaaka nastain nuun gi damir ji di jamaa waxdul aydini iyyaka ahbudu soo waxoon loolu booy jàng fàttee ne iyyaka ahbudu da nga man kenn yow laay jaamu mais boo ko ne iyyaka nahbudu da man maa kuy jullit yow jaamu yàlla yàlla defee noonu fatiha mënoon naa bind bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim ملك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين اهدني شراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين mbooloo bu ñu bokkee soxla ka ñu soxla di kenn la ñu soxla di lenn suñu doylantee kenn mën a wax ñi ci des noppi mbooloo bu ñu bokkee soxla la ñu soxla di lenn ka ñu soxla ci moom di kenn suñ doy leen te kenn mën a wax ñi ci des noppi moo tax bu ñuy julli ñëpp noppi parce que ilimaan a ngay waxaale ñëpp bi mu ne ñaar loxo yi bàcc yëkkati ko wacce ko mu daanu jaam bu ne sa digganteeg sa borom juróom-ñaar fukki junne kiraay yi ci dox sa loxo yu oyof yooyu tur wu réew mi nga tudd koy màbb ba yàlla jox la kanam xam nga booy kabar xonq-xonq yooyu jëm kaw soo waññee ko muy dëpp ay wax la yàlla téye woon naa àddina waaye bàyyi naa ko ngir yow un instant bokkatoo ci àddina feeg sëlmalu parce que àddina ku ci bokk wax te dootoo wax ku ci bokk lekk doo lekk ku ci bokk naan doo naan ku ci bokk lépp doo lépp ku ci bokk xaqataay doo xaqataay ku ci bokk gestu doo gestu ku ci bokk daw dootoo daw da nga bu da nga da nga stationné polomé nel raat ci kon dëgg la bàyyi nga mu ne loo wax danga ko dama wax ne maa ngi oo benn buur mu ne na mu tudd nga ne laay mooy ki féete ñépp kaw ñépp gëlëm ci xam ko ëllëg ci lañ ko jëlee mu ne ah leerala laa ah, ñiy oote buur dafa bari nga ne raaxnaan yi laa wax ci yërëm bi ndef yépp mu ne am na ñu ne ñoo yor seeni morom leeralal nga ne raaxee ni ci yërëm jullit ñi ci àllaaxira mu naan ñu fi gàddu seen morom àjjana damay tëjukat waxal nga ne ko kat man ki may wax mooy maliki yow mi diini ki moom bés pin ci mu ne kooku man la noonu la de bés bu ma xëccee jaanama juróom-ñaar fukki junne yi ceen jàllang ceen gu juróom-ñaar fukki junne yi malaaka téye ci muy fittar ci ku di leen diri ne foog mu lakk si nit tarmi bi saraden kal xasre ka annahu jumalatub suuf dinaa laaj keroog li manil mulk ana ñu doon oote nguur ñëpp na selaw ma ne li manil mulk waay kuy tàllal loxoom tey oote nguur ñëpp na selaw ma ne tekk juróom-ñaar fukki junne at ñetti li manil mulk ñëpp na selaw nee na bu ko defee ma xaar sama bopp ñaar bii tudd jamaal bii tudd jalaal Jamal tontu Jalal ne ko bàyyil wax di al mulk al yawma lillahi waahidil qahhaar kenn xëccootul dara ku ne yàlla xal nay loxoom ku ne tàllal naw loos yaa yor yëf yi tey moo tax bu waa ji adressé naan ko laa ilaaha wax mu ne xaw ma kooku nga ne rahmaani mu ne xaw ko kooku mu ma kooku bu ne maliki yawmi bu ne loolu man la dëgg dëgg kooku nag man la loo wax. nga ne ko iyaaka yow dong nga bu laay jaamu maa ngi ci sa a ak mu ne xam ngeen ne maa leen moom te man ngeen di jaamu waaw di jaamu rek ngeen yom nga ne ko ah, ah, wa iyaaka ci yow képpit nastainu la nu soxla ndimbal seeg ëllëg man maa ngi ñeneen mu ne lu ne laa mën lu ne laa sañ taamu leen nga ne ko ihdina yàlla nga ñu jubal siraatal yoon mustaqim wala coow ba biir àjjana maa ngi mu ne attention am nañu ko fi ñaanoon siraatal mustaqim ñu di yahud ma jox leen ko ñu tooñ ma ma jéppi leen ba ñu teggi yoon wa am ñu leen remplacé di nasaraan la sirata mustaqim ma jox leen ko ñu tooñ ma ma jéppi leen ba ñu réer nga ne ko ah sirata la si ne man yoonu ña nga xam ne xayru maxdubi jéppi woo leen muy yawut yi wala daal leen a réeraloo leen muy nasaraan yi ñooñu laa wax fa la wax malaaka yi ne seeda leen ne waa ji ak ñi ci ginnaaw ku wax waxam bii ñoom ñett ja def naa leen min allazina an'ama Allahu alayhim min nabiyina min zurriyati Adama wa man allamna ma nuhin wa min zurriyati Ibrahima wa Israila wa min at-tayyibati isabtu lillahi ma yataxna xaru sujudam ba kiyam moo tax lislaam am doole alquran dafa wax ne la qilaaw jam'ul xalil la xalilu mooy firi xarit aqilaaw mooy firi ay xarit yàlla ne bés ngi boo xam ne aqilaaw xarit yépp xaduwul noonu lay doon baadahum li baadin xarit bu góor dina bu jigéen bu jigéen dina noonu bu góor bu mag dina noonu bu ndaw bu ndaw dina noonu bu mag góor noonu xaritam bu góor jigéen noonu xaritam bu jigéen ñu ne ñëpp mu ne ilal muttaqina ilal muttaqina ndaree ña xaritante woon ci ragal yàlla ñooñu de dinaa ne laa ibaadi laa xawfun aleykum wala antum taasunoon laa xawfun aleykum wala antum taasunoon yéen tiit du leen dal tiit moo di ak njàqare bokkul tiit ak njàqare bokkul tiit moo lu la neexul lu la dëkkmal te mënu la te mënu la koo juuy lu la neexul lu la dëkkmal te mënu la koo juuy mooy tiit njàqare mooy lu la lew te nar a ci say loxo te mënu la ko faj <laughs> waaw bokkul ku àndoon nag yàlla ne ku àndoon ak sa morom te matax tax yooyu ñaar du la dal doo tiit njaboot gi nga bàyyi ginnaaw doo tiitim malaaka ngay fekk ci biir bàmmeel wabsiroo bil janna lati kuntum tuuduun noonu awliyaakum fi ayaati dunya fi laaxira walakum fiha ma tastahil anfusu walakum fiha ma ma tullizu lahyun wa antum fiha qalidun nee na ñu nag ma tastahil anfusu ak walakum fiha ma tastahil anfusu wa tullizu lahyun تلتس الأحين بينها وبين تعيين الأنفس بعيد bànneexu bakkan nee nañu bànneexu bët ko gën a foor du moroomam bànneexu yàlla daf ne bu àllaaxira daa leen may ci bànneexi bët lu bët mësul a gis naa leen may ci bànneexi bakken lu bakkan mësul a gis eh garab ga tiim doo lonk doo gësëm doom yi la nga ba tolloog say tuñ boo dogee doom doom remplacé ko gën koo ñor dàq ko ñu niroo couleur uutu cafka te doo suur doo génn tànk du jeex du farak ku قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين bën bën yi ci kawari nit la ngay lekk ci àjjana te lay génnee soppeeku leer di dem di dem suñ borom wax ci suxuruf imim suxuruf ne xarit yépp bu bés pencaan noonu la ñuy mujjee doon yaa ma ci dugaloon dugaluma la ci woon ah dama kii woon rek kii léegi yaa tax yaa tax parce que man naruma ko woon yow coow li ne kur suñ borom ne laa taxtasimu la dayya wa qad qadamtu ilaykum bil wa'idi maa yubaddilu al qawla la dayya wa ma ana bi dalamin li rabbi yawma yaqul li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazidi uslufat al-jannatu lil-muttaqina khayra ba'idin hadha ma tu'aduna li kulli awabin afishin man khashiya rahmana bil qalbi wa jaa bi qalbin munibin nalina adkhulu bi salamin salika yawmul khulud bu ngeen demee ba ci biir nag lahum fiha ma yasa'una bu jeexee laajaat leen ma wala day naa machidu <laughs> subhanahu wa taala ma shirku yàlla ne bu leen fi coow bu leen fi soow bu leen fi soow amul discuter fii jaanama rek <laughs> amul discussion waxoon naa leen ko bu yàgg laa taxtasimoo la day bu leen fi sow bu leen fi xulo bu leen fi jiiñante waxoon naa li may wax ca bu yàgg ca Mohammed ey waajile fàttaliku leen bés bi ñuy wax safara ndax doyal nga safara day lekkante jamono bi ñuy réglé balaa ñu koo jox liñ ko dig lakk gi day safara day lekk moroom ba tawat ci yàlla ne ko am na loo ma digoon ñu ne yàlla ne ana aadama yaa jur nit ñi kat te nit laa ko digoon kon jox leen lu ñu mosandi fa asbaxsha ngeen ji mbindeef wax na ne safara mi tere ñi nelaw ñi am xel te nangu moomeel ak yàlla gi gëm dekkal alxuraan indi leen melaw jaanama ak ña koy dëkki jaarale ko ci làmmiñu ku ku ñu gëmi waxam ak àjjana mu neex moomoo ak meloom la ko ci gémmiñ rasulillahi kooku ne na juróom benn jikko yi ku ko yor loo dégg dina musal nit ci jaana ma jaratu la sonni di mucc nga ci loo dégg ne dina may nit ak àjjana bu ca sonnati ca nga jëm maanaam defe naa xam ko dina du aay ndax xawma ñande waaye ñun ñii de ñu dëggal nguur ak yàlla gi lañu nangu it ne moo yónni Moustapha te moo gën ci yonent yi moo tax ñu def nii guddi gi moo tax ñuy bàyyi seeni kër bàyyi seeni néeg ku ne bàyyi nga wóolóor woo xam ne maar day taali na bi mën a tax nga jox ko gannaaw guddi Euh, fàtte ko ngir sopp ci moom Muhammad nee na ku xam yàlla nangul ko nguuram gi bankat sa baaraam xam seytaane moom iblis lànk santaaneem bankat sa baaraam xam dëkk lu mu wex wex nga antan koo ñuuxu bankat sa baaraam xam caaxaan lu mu neex-neex nga dumóoyu ko banqal sa baaraam xam addina juyooloog moom xam àlaxira dëkkmal ko juróom benn yi ku ko jikkowoo loo dégg ne dina musul nit ci safara bu ca fatigué ti mucc nga yow loo dégg ne dina yóbbu nit àjjana soxlaatu la sonn yaa ngi paas bi <laughs> defe naa masatu la waxat takk ngeen ko bu baax ah? alxuraan wax ci sëriñ gaa la suratu suxuruf benn imim la imim yi juróom-ñaar la am na ñu koy wax juróom benn ak tansil mi ngi ñu wax ne moo ci gën a gudd sunu borom dafa wax ne aqilaau baadahum li baadin yowmay seen aduwun xaritante gi yu bari yuy dox ci àddina bu àllaaxira seen borom ku ci ne noonu lay doon ca morom parce que dina ko li ma dal yaa ma ko yóbbi ko li ma dal yaa ma ko yóbbi moo tax yàlla waxul ne xarit yépp ci àddina bu àllaaxira noonu la ñuy doon def ne lenn la baadahum li ñi aduwun li baadin mooy ñaar ñu xaritante ci kéefër ñooñu ñooy jéppinte bu àllaaxira ni ki ñaari xarit yi ma la waxoon muy ñaari xariti jullit ak ñaari xarit yi ma la muy ñaari xariti yéefër ñaari xariti yéefër yi ka jëkka dee la mu doon wax dégg ngeen ci léegi ñaari xaritu jullit yi ka jëkka dee la mu doon wax dégg ngeen ci ñaari xaritu jullit yi ka jëkka dee dañ ko teral yóbbu ko àjjana mu naan yàlla diw ma ma daan ànd àndal di def jëf ji tax nga indi ma fii maa ngi ko bàyyi àddina àddina la fu danger la parce que kuy dund te jógegoo fa kenn xamalagu la dara malaaka yi bés bu ñu mësaa yéegal jëfi jaam bu foor dañuy yow wër ku ne moo kii fu mu jaar ba mën a def jëf ji ci kër gu danseeri gi nga xam ne Haaruta ak Maaruta te la yàqule woon te ñooy sunu sang sangi malaaka yi ci àddina lañ yàqule kon nit simple bu fa defee jiw yiw bu yéegee malaaka yi dañuy ñëw di wër yiw wi di yéem kii fi mu jaar ba jàllale lii arataw Haaruta alxuraan wax na ko baqaa ñaari malaayka yi la ñu woon keroog ba ñu critiqué doomu aadama أتجهل فيها من يفسد فيها ويفسق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقصد لك yàlla ne inni yàlla maa la taalamoon xam nga suuf suuf si mu dëkkee am na juróom-ñaar fukki junne at ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yu ko kenn commandé wul parce que booba yàlla dafa maar dafa maar dafa yeble ba tàyyi joxe ay dépense santaane service ñu lekk dépassé a nii la moo mu alak ñi ko dëkke woon roof ñeneen ñooñu def loola mu alak leen roof ñeneen ñooñu def loola mu alak leen ñi fi mujj ñu relevé leen jaan la ñu tudd jaan waxuma jaan bii di balaw la wi seen tura di jaan xalaqal insaan min salsaalin kal faqaar wa xalaqal jaan min maharijin min naar bindi bindi bindi bindi kanaara la ñu yor yor kanami nit di góor ki jigéen di jur di sëy ñoo fi mujjee ñoo ñu nag ayibal gi ñu ayibal ñi fi jiitu woon mosuñoo ayibal ayibal du ñu toll lekk kees gi tout booyal service bi yëpp yàlla daal di yebal malaaka ñoo ñu malaaka yi xeex ak ñoom ma ay malaaka la yebal seen pois ñu ñëw geer ñoom duma leen ci ñu jàppale yaayu iblis prison xam ñu ngi wax naan iblis jinne la ñi naan iblis malaaka la woon mais iblis yaay ji ci jaan la bokk li tax mu naan yàlla lu tax nga di wax ma sujjóotal aadama te maa ko gën ba sunu borom ne inni xalaqtu basaran min tiin fa isa sawaytuhu wa nafaxtu fii min ruuxi fa qaalu lahu saajidin fa sajada almalaaika kulluhum ajmain ila iblis abaa wastakbara wa kaana min alkafirin qaala iblis ma manaka an tasjuda lima xalaqtu bi yadi astakbarta am kunta min al-aalin qaala ana xayrun minhu xalaqtani min niir wa xalaqtahu min tiin qaala faxruj minha fa innaka rajim wa inna alayka laanati ila yawmi ddin qaala rabbi fansurni ila yawmi yub'asun qaala fa innaka min almundirin illa yawma waqti alma'lum qaala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlisin qaala fal-haqq wal haqq aqul la amla'anna jahannama minkum wa min tabaka minhum ajma'in qul ma as'alukum min ajrin wa ma ana min al-mutakaffirin in huwa illa zikrun zikru alamina wala ta'lamuna nabaaw boo dee indi suurtu safar man ci safar lañ ma bind wax na dëgg ci safar lañ ko bind eh, gëstukat yi ne nañu bi ñu jàppee yaayum prisonnier yóbbu ko ci kaw te malaaka yi du ñu góor du ñu jigéen amuñu awra malaaka amul awra du ñu góor du ñu jigéen du ñu lekk du ñu naan du ñu tuur ndox du ñu génn tànk euh, seen put fii fii la yem li ci def seet dafa bloqué fii la fii fii rek la xotti ba fii pourquoi pour ñu mën a tudd yàlla rek a tax li ci def yëpp dañ ko bloqué am na ci malaaka yoo xam ne ñu ngi dalee ci lii fi allahu jëm ci alsaxeet ga àggalaguñu bu ñu àggalee bés dañ ci taxaw parce que amuñu natt gu leen gu leen tax a ñu ngi ne allah di dem bu ñu ñëwee ci alsaxeet rek bés dañ ci taxaw daal na sobe tey parce que amuñu respirer buy buy buy buy dugg. yow yàlla nga ne da ngay def nit ci kaw suuf du ma la juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaari at ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar la oo malaaka yi nag ni suuf yàgg na kantong la bu yàgg bu kenn occupé wul poste bu léebar la de temps léegi nag dama bëgg bind li ñuy wax nit yóbbu ko fa malaaka yi ne ko bu ko def parce que dañuy defaat ni ñu jëkk ji ñu jëkk ji lan non non tour deret naan sàngara mooy fa yàlla yàlla na leen yéen su ngeen doon nit ni ñoom def ni ñu def ñu ne ko ñun sa safara si ñu teg suñu bët sa àjjana ji sa kattan gu rëy gii mënuñu ta mënatuloo nu iiru ba ñu di mooy mun a baax na tànn leen ñaar ñi ngeen gën a naw ñu tànn aroota wa maaroota boobu ñooy seen sang yàlla soppi leen ci cadre yi indi leen ci nit yebal leen nag jox leen ñaari tur yàlla ñuy wàcc ci suuf di àtte su ngoonee ñuy yéegaat ba am bés yàlla nattu leen ndaw su rafet kaar joteeg jëkkër ñëw pour ñaate leen naka la ndaw su dugg ci néeg bi rek ci ci ci bi rek seen fit ricc parce que doon suñu malaaka léegi nit lañu en roota xool maa roota mooy secrétaire bi daal di dina ko wax lay lay lay lay jëkkër ji mënula arrivé fu mu jaar rek gaa yi bàppar fu mu jaar rek gaa yi bàppar fu ñu mujjee depuis tasey bi dàq waaj bi waa ji génnee nag ndaw si dem ñu ne ko attention defal ndànk tuuti daal ko wan ne ko suñ la farlee am ci yow cofee la tax lu ñu bëggoon nga jàppandal nu sabab mu ne mënu la nekk lu rut ci sart parce que dëkk bépp a ngi leen di jàngal kenn xamul fu ngeen di fanaan kenn xamul fu ngeen di lekk te ku xëy ñëw ci bureau bi fekk leen fi su ngoonee duñ leen gis ñu ne ko ñun malaaka lañu <laughs> ñu ngi déeyaa te defe yàlla déggu ci <laughs> venir ici pour bon ñaari turu yàlla lañ leen doxoon ci la moo leen di monter mooy seen avion ñu ne waaw fu ngeen di fanaan gars yi ne ko ñun ngi fanaan ci asamaan juróom-ñaar na ngeen di def ba dem ñu wax ko tur bi waaye nag d'accord mais xale bii fekk na fekk yéen de su demee dina ne wax ne fekk na fekk na nu fi maa ngi yéen di ñu def xale ba rey ko benn benn condition rek des ci ma defal leen li ngeen bëgg moo di dama bëggoon suma biti li saafara bii ku ne ci yéen guux si ñetti guux diwu ci sàngara la ñu naan yooyu ñu noonu nit a koy def yëpp def nañ ko rey nañu nit naan nañu sàngara fen nañu développé secret yàlla ba noppi mooy yàlla ngoon jot seen laf dam ñu sukkër sukkër moteur yëpp paan kenn wala décollé ah ñu ne def ne nañu musiba xam nga dañu mujj ak yàlla yàlla waxoon naa leen ko léegi ñaar yi fa am yóbbu leen jaanama di leen buggal ba bis pénc ma génne leen jéggal leen ngeen dem ànd ak seen morom yi àjjana wooyu laa ngi leen jéeg ni iblis continue ci àddina def lu leen neex bu bis pénc ma lakk leen ñu ne ko rus nañu àllaaxira ñëpp dem àjjana ñuy dem safara defal lu la neex ñu ngi ci xuru ñox baa bi dañuy juutal seen bopp seen tànk yi langaat làmmiñ yaa ngee lang ba jege ndox mu sedd mu ñu glacé quelques centimètres ñu ngi maramar ba seen bët yu xonq ñuy jaayu nii la muy cas ca ca ndox ma te du ko laal taal bu nit taal ci àddina saxaar sànq jëm ci pax moom ba baabi li xaaruto maaruto ma yàlla rahmaani bin ahdina tariqul anfit fi ñoo ñooñu ñooy jàngal jibar yi jibar alxuraan nee na ñoo ñooy jàngal nit ñi jibar am na ñoo leen di gis ba léegi baabil la ñu nekk haaroota la kenn ki tudd maaroota haaroota wa maaroota la kenn ki tudd mais boo ñëwee na dama dama di élève bëgg rentré ci école dañ naan la fala sa kufur continuer ci l'islam innama nahnu fitna li nu nekk du dara te du yàgg dellul ci diine ji soo bañee nag dinañ la tuurloo ndox soo tuuree ndox ñu ñëw door laa xamal am na ndaw su fa dem na day jàngi njibar fee ñu feeñu ko ne ko demal tuur ndox mu dem jonkoon tuurul ndox ñëw euh, ñu ne ko tuur nga ndox mu ne waaw ñu ne ko loo gis mu ne gisuma dara ñu ne ko da ngay fen tuur la ndox demal continuer ci sa diina ji àddina yàggul te lii boo ko xamee jaanama nga jëm mu ne xam naa ko waaye dama bëgg a xam rek ñu ne ko kon demal tuur ndox mu dem yàgg ci dellu si ñu ne ko la def mu ne tuur naa ndox ñu ne ko loo gis mu ne dara ñu ne ko xam nga yàlla bu fi dellu si taa tuural ndox mbaa nga dem te it liñ oo li nga dugg li ngay duggal li nga nekk ko gën mu dem risqué rek tuur ndox naka la tuur ndox la gis gawar bu weex tàll war fas weex tàll génn ci kanamam naaw jëma semaine juróom-ñaar mu ñëw gaa yi ne ko na nga def mu ne tuur naa ndox ñu ne ko loo gis mu ne fas weex tàll ak gawar bu weex tàll yëg jëm ko asamaan ñu ne ko c'est bien c'est liimaan dem na doo ko koo jàngal aaruta hum aaruta di sangi malaaka yi ñëw ci suuf yàqule yow ngay semper doomu aadama di def yiw wuy yéeg di leen romb moo tax ñuy yéemu ñaan naan kii fu jaar ci kër googu nga danger googu nga xam ne sunu sang yi fa lañ leen dégradé ñu mën faa liggéey liggéey bu rafetee ku di xarit ànd ak sa xarit yi lislaam su la jëkkee dee ca ñaari xarit yooyu teraanga dañ lay jox nga da naan diw dey yàlla bu ko yàlla gëlëm loo ba yoon wi nu àndoon mu teggi ko yàlla bu mu xaddi yàlla bu mu tayyi yàlla bu ko seytaane men ba mu fekk ma fii nu bokk teraanga ji ni ñu bokke woon sonna jullit bu jëkka dee morooma loolu la koy ñaanal bu dee ñaari xarit yi yéefar nag ka jëkka ñu lakk ko danaan diw mi may dugaloon ci lii ñu daan ci ànd yàlla bu mu tuub mukk mukk mukk yóbbu la ci ñuy demaat ki yàlla mayoon na ko waaye am na waaju baax ju ko dab ñu teena ko jëm ak moom jaanuma abay sit ñu ngi ko tiimale benn parasoli wurusu ngalam mu jëm àjjana romba waa ji wiif abay sit